wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim innaka mayyitun wa innahum mayyituun summa innakum yawmal qiyaamati 'inda rabbikum taxtasimuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci fanweeru laaya bi mu ne yow rasulullahi sallallahu alayhi wasallama innaka dëgg-dëgg yow alayhi salaatu wassalaam mayyitun mooy aji kuy faatu nga dee wa innahum te ñoom yéefiru màkke yi ñoomit ñoom ñoo ñële mayyituuna ñoom itam dinañu faatu dee summa ginnaaw gi innakum yéen ñépp ñi ma gëmoon ak ñi nga xam ne gëmuñu ma woon yawmal qiyaamati ci bu koroogee bésub taxawaay ba inda rabbikum fa seen boroom taxtasimuuna fa ngeen di xuloowe dafa lañ leen di àttee ci yi nga xam ne moo doxoon seen diggante wute yi amoon seen diggante ci àddina bu keroogee ngeen koy régler lii mooy yéefaru Quraysin yi xam nga dañ doon tëkkoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak faatu moo tax mu doon wax ca saar yiñ gisoon naan gaa yi waa gaa yi daal ñoom yat natarabbasu bihi raybal manun laalul bool gisaguñu ko naan gaa yi naan ñu ngi koy ndànku di ko xaar rek mu faatu ah bu faatoo daal mu jeex moom mii yonent bi alayhi suñu boroom xamal ko ne mu wax leen ne ñoom dañoo foog ne yaa fii sax ñoom dañ fii sax boo faatoo innaka dëgg-dëgg yow mayitun mayitun mooy koo xam ne yaa ngi dund moom la français naan mortel mooy yaa ngi dund waaye de toute façon di nga faatu ji wa innahum te ñoomit mayituuna ñu ngi nii du dund waaye dañuy faatu ji summa ginnaaw gi nag buñ paree nag loolu lépp yawmal qiyaamati yéen ñépp innakum yéen yawmal qiyaamati fa bésu taxawaay ba de fa seen boroom ngeen di régler ngeen di xulóowe de xam nga bii nii laaya bii nii mooy wane ne moom nit du sax ci kaw suuf ak loo màgg-màgg-màgg boroom bi tàgge na la mooy képp kuñ la tàgge rek xamal ne boroom bi tabaaraka wa taala moom tàgge nañu ko bu njëkk moo tax al imaamu al al ki nga xamante ne nii mooy Saabit ibn Aslam al bunaaniyu raxmatullahi alayhi nekkoon taalibe ci al imaamu Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu moom imaam Maalik imaamu Anas mi moom mooy ki nga xamante ne nii moom la ñuy wax xaadimu rasulillah moo doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci ndongaam yi benn taalibeem bi nga xam ne moo ko ginoon a jege sax muy Seydina Saabit mi radiyallahu anhu nee na daa am benn boroom xam bu mag muy ki nga xamante ne nii mooy Abu Sahbaa'i koo xam ki nga xamante ne nii mooy ibnul dafa am benn waay bu ñëw nag fekk ko muy lekk mu koy tàggee benn mbokkam naan ko waay diw moo faatu mu ne ko jegesil jege sil nga ñëw fii lekk man kooku tàgge nañ ma ko bu yàgg waa ji jaaxle na ko moo naka la loolu man a nekk te man maa ki la njëkk indil xabaaru faatoom mu ne ko ndax borom bi tabaaraka wa taala moom moo ma ko tàgge man moo ne ma innaka mayitun wa innahum mayitun innaka dëgg-dëgg yow mayitun kuy faatu nga dee wa innahum te ñoom nit ñépp mayituuna dañuy faatu kon mbir maa ngi noonu de kon suñu boroom ne afaman moo tax lu la waay di kii rek naan ay bàyyi leen ko mu faatu walla comme li yéeféer yi def nga xam ne ku leen ku àndul ak ñoom ci ñi ñi ni ñuy gise àddina bi am fulla gi sa diine bëgg a doxal li lislaam wax ñu def la tout ngir faat la ngir rey la jël ay drone di la bombarder ñu jàpp ne nag yow bu ñu la faatee mooy ñoom gañe nañu te tamit seen mbir daal dox na suñu boroom ne moo innaka mayitu ñoom xanaa xamuñ ne yow mii ñuy waajal yow jullit boobu bëgg laa faat nu mu man di dee bu dul ñoom ñoo la faatit man borom bi mooy seen sababu faatu ci ñoom la jaarit dina jaar ci leneen de ta la boykatu arab bi waxoon rek ta'addadatil asbaab wal mawtu waahidun gis nga sababu dee ni nit ñi faatoo rekk moo wute waaye dee moom dee la dee ku àppam jot rek kenn manu ci dara la mahaala suñu boroom kon di continuer faman adlamu mi kadaba ala allahi wa kadaba bisidqi id jaah kon nag mu ne faman adlamu ana kan moo dàqa tooñ wala kenn dàqula tooñ man kadaba ki nga xamante ne nii moom dafa weddi ala allah mimman kadaba day nar day nar di duural boroom bi tabaaraka wa taala wa kadaba bisidqi ba pare mu daldi weddi li nga xamante ne nii mooy alquran yi di dëgg boo tax bokk na ci alquran ci turu alquran yi mooy as-sidq wa kaddaba mu weddi bi sidq ci alquran ji bi wahyu bi id jaahu ba mu ko dikkalee alaysa ndax nekkul fii jahannama ci biir jahannama mas wan li nga xamante ne mooy delluwaay lil kaafiriina ñeel yi aha kay dëgg-dëgg loolu la de mooy waa ji nga xam ne day naral borom bi tabaaraka day nar di sosal borom bi tabaaraka wa taala ñuy wax mu naan may yow man mii daal sawaay lenn la mooy borom bi daal moo ñu may mel ni bokkaale gi mu ne borom dee ko ci jox ndigal kooku kan moo ko dàq wax lu amul waaye it kenn ginu la garaaw xam nga bàkkaar li muy gën rëy yépp bi ci gën garaaw ta comme niñ koy gisee ci suuratul Araf insha allahu taala ni leen sa suñu borom rangalee bi ci gina garaaw mooy wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun ngeen di waxal borom bi loo xamante ne nii mooy xamu ngeen ko dara leeru leen ci wala leer na leen ne borom bi waxu ko waaye ngir bëgg rek doxal say bëgg-bëgg say intérêt nga ne boroom bi moo daganal lii kooku mooy ki ñuy laaj ci diine muy wax ne lii dagan naa wala lii xaraam na ci loo xamante ne amu ci benn xam-xam ci njort la ko teg walla ak ñeme yàlla kese xam na ne sax lii moom du demewul noonu waaye mu ne lii mooy li dagan kooku kenn ginu ko dàq tooñ kenn dàq ko bokkaale faman azlamu kenn dàq la tooñ kon loolu lay wax noonu de mu ne kon walladi jaa bisidqi wa saddaqa bi mu ne walladi ndaal ki nga xamante ne nii ki nga xam ne nag jaa abi sidqi dafa indi dëgg jii indi alquraan jii indi waxyu bii di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa saddaqa bihi am koo xamante ne ak ka nga xamante ne nii mooy daf koo ëndi dëggal li mu indi waaye loolu benn firi la boo xam ne lenn ci boroom xam-xam ni loolu lañu wax am ñu ne déedéet walladi jaa abi ki nga xam ne moo indi dëgg jii di alquraan jii mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa saddaqa bihi ab nit la mooy seydina abu bakar anhu loolu la seydina ali wax aley radiyallahu taala anhu wa ardaah moom loolu la wax ne ki nga xamante ne mooy kookole mooy seydina abu bakar siddiiqi radiyallahu taala anhu wa ardaah am ñeneen ñu ku mel ni seydina mujaahid mu ne Seydina Ali mii la radiyallahu anhu waaye mbir mi mooy li gën dëgër mooy ne aaya bi dafa nekk loo xamante ne nii lu jooyal la mooy ne ñi nga xam ne mooy ñépp ñi nga xam ne dañoo dëggal alquran di dëggu gi dëgg gii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ulaayika gaayoo yéle humul muttaquuna ñooy ñi nga xam ne ñooy way ragal yàlla yi lahum dina leen ñeel maa yashaa'uuna inda rabbihim dina leen ñeelal bu ñëwee ca seen boroom dina leen ñeel lépp lu ñu bëgg fa seen boroom daalika loolee jazaa'ul muhsiniina mooy payug ñi nga xam ne ñoo doon rafetal ci kaw suuf suñu boroom mel ni dañ ne ko waalu tax nga defal leen loolu le mu ne li yukaffira allahu anhum ngir boroom bi daal di leen faral aswa yi amilu ya gën a ñaaw ak la nga xam ne mooy rek mu faral leen seen bàkkaar yañ doon jëf ci kaw suuf du leen ko jàppi ëllëg de wa yajziyahum mu daal di leen fay ajrahum la nga xam ne mooy lañ doon jëf ci lu baax seenu payoor bi ahsani alladhi kaanu yamalu ci lu gën rafet la nga xam ne moom lañ doon jëf ndax borom bi ku ko defal lu baax lam lay fay moo gën fuuf la nga xamante ne nii moom moom nga defoon de mu ne alaysa allahu bi kaafin abdah mu ne alaysa allahu ndax borom bi moom doyul alaysa allahu ndax borom bi bi kaafin nekkul ki nga xam ne mooy fegal abdahu jaamam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko fegal ci pexe yi noonu quraysh yi ak li nga xam ne moom lañ ko doon tëkkoo loolu lépp est ce que du borom bi tabaaraka wa mooy ki koy fegal te ki ko doy sëkk waaye képp ku gëm borom bi tabaaraka wa taala na leer la li la noon yi di tegal ay plan di la waajal yépp yëgal ne sa borom moo lay fegal loolu fekk yaa ngi nekk ci diineem ji bu nammee nag dara dal la ci ci moom ci ndogal goo xam ne gu jiitu la woon ngir yëkkati ci ay maqaama jox la ci yoo xamante ne nii budul woon natt boobu du la ko jox loolu mu bàyyi la woon dal la loolu day xew tamit te loolu tekkiwul mukk këne borom bi laysa allahu bi kaafin abda doxul bañ a dox alaysa allahu ndax borom bi tabaaraka wa taala nekkul bi kaafin nekk koo xam ne mooy fegal abdahu jaabam bi ko gëm waaye bi kaafin abda mooy ki nga xamante ne nii moo doy jaamam yi de woyu xawifuunaka kantaa yéeféru màkka yi nag ñu ngi lay tiital bi na min duuni ñu ngi lay tiital ci loo xam ki ci ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo wëllif borom bi mooy seen xërëm yi naan la boo leen weddee lii dina la dal ak dina la dal waman yudlilillah képp koo xam ne borom di daf koo seedaan mu sànku fama lahu min haad kooku doo trouver kenn koo xam ne moo koy gindi